بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashraf almursalina sayidi al awalina wal axirin sayidina wa xabibina wa shafiina wa nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiya allahu tabaraka wa taala an qutbil aarifina wa imam siddiqin maulana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa xulafaihi al muhtadin wa ahli tariqati faa'izina raabihina amma ba'd ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam eh, si kon ci tafsir suratul ma'aarij fi ñeemoon ci suñu jotaay yi weesu mooy fi borom subhaanahu wa ta'aala di waxe qaala a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim walladina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum sadaqallahu al-azim muy walladina muy gaa yi nga xam ne ñoom ñoo jeex tàkk seen borom subhaanahu wa ta'ala jokkaloo ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ñoom de fi amwalihim nekk na ci seen alal haqqul cër boo xam ne ma'lumun bu ñu xam saili ñeel aji laaj wal mahrum ak nga xam ne dañ leen a xaj ak ki xaj Euh, aye yooyu euh, ñu ngi woon ci njàngatu euh, masala bi gën a mag nga xam ne moom moo ci ne te mooy masala azak masala azaka léegi incha allah dañuy ci suñ jotaay yi weesu waxoon nañ charte yi waxoon maanaam bokk waxoon nañ li nga xam ne moom moo aju tamit ci sabab yi waxoon nañ li nga xam ne moom moo aju ci ansiba yi mooy nisaab yi yi nga xamante ne moom moo waxoon nañ tam li nga xam ne moom moo aju ci euh, azakay euh, wurus ak xaalis ak lépp loo xam ne dafa yor ay atem euh, naam waxoon nañu ci charte yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci azakay lu ñuy wax urudu tijaara mooy njaay ak njënd maanaam njaay lépp lu may jaay maanaam ma di Euh, moo xam marchandise la d'ailleurs moo xam euh, li ma euh, yor la te mu nekk benn service boo xam dama am matériel loolu gisoon nañ ko moom mooy da ci dugg tam par exemple ñi nga xam ne dañoo yor ay prestation yu ñuy def par exemple nga xam ne comme hôtel lañuy yor par exemple nit ñi di ñëw di dem maanaam ñu muy génnee xaalis loolu hôtel bi en soi duñ ci génne asaka li nga xam ne moom mooy matériel yi fa nekk yëpp ñu stocké ko ci hôtel bi pour usage ki fa nekk ak yu mel noonu yooyu <coughs> duñ ci génne azaka <coughs> lépp li ñu génne azaka mooy li nga xamante ne buñ ko jëlee comme par exemple hôtel yi léeg-léeg dañuy proposer ay pâte dentifrice di ko maye wala yu mel noonu yooyu lañ ciy génne azaka parce que loolu client bi daf ko euh, loolu nag natt ko ci euh, boutique. boo xamante ne par exemple nit ki day maye ay mouchoir par exemple ci buntu boutique bi wala feneen wala muy maye benn mbir moo xamante ne xëy na euh, pour ñi ñiy jëfandikoo comme bonbon yoo xamante ne maanaam mooy ay tàngal yoo xam dañ koy teg ci buntu boutique bi wala yooyu euh, ku ñëw euh, bu client bi ñëwee day ko day bu da ciy màcc bu ko defee beneen yoonee wala bu ko joxee doomam beneen yoonee doom ji sawar ñu dellu si ci boutique bi wala yu mel noonu yooyu yëpp dañ ciy génne asaka. yi nga xam ne daal duñ ci génne azaka mooy yi nga xamante ne moom kenn euh, maanaam ngir ñaari ñaar yi rek la mooy euh, yi nga xamante ne pour nit ki moom ci boppam moo koy jëfandikoo ak yi nga xamante ne pour liggéey bi la ci boppam te client bi du ko yóbbaale loolu moom mooy li nga xam ne moom kenn du ci génnee xamante ne tamit moom mooy ki euh, yor chauffeur taxi bi wala euh, maanaam chauffeur VTC wala yu mel noonu kooku mudir la maanaam euh, ndax xaalis bi day dem ko dellu si après service yenn yi mu koy dugalaat ci oto bi maanaam ngir entretenir ko yenn yi mu koy duy essence et euh, mais day day day day day dawal xaalis alal gi bi moom mooy indi alal bi kooku nag bu ñu demee ba at bi jot su fekkente ne am na nisaab kooku day génne asak ci alal ji nga xamante ne moom la yor maanaam ci bés boobu maanaam kon. Euh, loolu moom la ñu jëlee comme fuqaha maliki waxe rahmatullah alayhi maanaam loolu moom mooy kon li nga xamante ne loolu yooyu dañ ci génnee asaka euh, léegi nan la ñu koy génnee asaka li ci génnee asaka boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, dañu ci ne ci muy jar tey ci nga koy génnee asaka tey bu samay marchandise damay def inventaire bi c'est-à-dire que damay xool ne marchandise yi dama koy jaay dama ci war a génne asaka bu dee ci aqaaraat yi la nga xamante ne moom njëg gi xam nañ ko prix bi te benn yoon rek nga koy génne azak comme ni ñu ko gisee woon ci rawatina ni fuqaha Maliki rahmatullahi alayhim di waxee maanaam benn yoon rek nga koy génneel azak benn boobu maanaam kon moom da nga koy jaay soo ko jaayee ba pare ci nga koy doolu génneel azak loolu moom eh, leer na eh, li nga xamante ne moom mooy eh, bu ajoo ci bu ajoo ci li nga xamante ne moom mooy leneen maanaam mooy man kuulaati mooy yi nga xamante ne euh, dañ koy toxal et cetera ba am ki yor ay boutique boo xamante ne peut-être ay télévision la ci jaay maanaam magasin boo xam ne ay télé lay jaay wala mu yor quincaillerie wala mu yor euh, boucherie wala mu yor euh, foo xamante ne ay ay ordinateur la ciy jaay et cetera wala muy jaay ay yëre ay tissu wala muy jaay ak leneen lu mën a jaay moo xam benn matériel la moo xam ay matériel yu bari la kooku euh, ni muy def moom mooy suy jaay suy suy suy euh, su at saa yu at at bu ñëwee maanaam day am benn weer ci at bi wax moom lay moom lay moom lay teg ne weer wi ci lay génne asaka weer woowu saa yu ñëwaatee ci at bi day génne asaka maanaam weer wi nag du ay janvier février comme nañu ko gise woon mais weeru jant euh, weeru kii la bi aju ci weer wi comme nañu ko gise léegi moom suy génnee azaka euh, day jël day xool matériel bi yëpp ñaata lay jar da koy xayma maa ni mu koy xaymaa nag du koy xayma ci par exemple lii ñaata laa ko jënde woon déedéet da koy xayma tey su jaay suy suy jar tey tey tey ñaata lay jar euh, bu fekkente ne par exemple mbir lu moo xam ne ne waa joo xamante ne moom par exemple matériel bi da koy jëlee ji euh, Dubaï wala mu koy jëlee Chine wala feneen mu indi ko moo xam da ko indi Sénégal wala da ko indi France euh, mu koy jaay bu koy jaay bu koy buy xayma da koy xayma ci valeur bi muy jaar fii France wala Sénégal mais du ko du ko xayma ci valeur bi muy jar euh, ca Dubai wala Chine wala yu mel noonu kon loolu noonu lañ koy xayma euh, ba pare du ko xayma ci lan doon jaar jamono jëm koy jënd déedéet daf koy xayma ci jamono jii mu nekk lan lay jar tey tey tey lan lay jar parce que ku ne xam na ne marchandise yi léeg njëg gi day yokk ko wàññi bu fekkente ne dañ koy xayma ci njëg gam doon jar euh, daaw wala euh, ba mu koy jënd léeg-léeg mën naa cee gaañu man mii génne asaka bi comme mën naa cee gaañ ci nga xamante ne moom moo war a jël asaka bi parce que asaka il xam ne kii jël asaka bi li ma koy jox du loo xamante ne maanaam euh, damay xool naan est-ce que dinaa naa naa ko defini naa ko defini wala maanaam sama coobare laa koy ak déedéet àqam la haqqul ma'lum maanaam ab àq la boo xamante ne ku xam maanaam du loo xamante ne dañ naan euh, waaw euh, de toute façon koy def azaka dama koy jàppale kese déedéet loolu c'est-à-dire que maanaam droit wam la yow sañoo ko bañ te sañoo ci def ak di ko doxale nu mu la neexee maanaam lu la njëkk la par force danga ko war a def te ni nga ko war a defee maanaam kon euh, loolu c'est important d'ailleurs moo tax euh, ñun wolof am nañ benn habitude bu baax macha allah euh, tagguñu suñu bopp mais moom alhamdulilah euh, mooy habitude biñ am ci bu ñuy joxe daal ne am yàlla jox la hmm? am yàlla jox la loolu macha allah bu rafet la <coughs> kon bu ñu gisee loolu kon day ne kon noonu lañ koy noonu lañ koy natt léegi buñ koy natt. ci xaalis lañ koy natt wala ci wurus wala ci lan euh, jamono yi nga xamante ne xaalis ak wurus moy daw comme monnaie wala weccet loolu euh, masala bi wuute amoon na ci anam mooy comme ñi nga xamante ne ñooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne ci loo ko nattee baax na Hanafi euh, yi rahmatullah alayhim ñoom dañuy jàpp ne ci li nga koy nattee mooy li gën mooy li mooy am doole li gën a cher par rapport ak maanaam mooy bu dee xaalis mais comme que njëg gi de façon valeur bi ci xaalis wala ci or benn lay doon donc wax ji day mujj wër bi nekk benn mais Shafi'i rahmatullah ñoom dañ ci lan ko maanaam li nga amee marchandise bu dee xaalis la ci nga koy natte bu dee or la ci nga koy natte waaye bu dee suñu jamono moom leer la mooy dëkk ba nga ne ne ba fay daw ci loolu nga koy natte léegi nag euh, ci biir loolu mu des yenn masala rek yoo xamante ne yu mat a leeral la ci buntu boobu masala bu njëkk moom mooy su fekkente ne man damay utiliser ay monnaie yu bari comme par exemple xam naa ne bu may utiliser euh, damay utiliser euro ak dollar et cetera bu boobaa damay xool waa dëkk bi ñoom lan la ñuy faral di utiliser par exemple wala crypto-monnaie yi maanaam bitcoin euh, wala ñeneen yi nga xam te ne ay crypto-monnaie lañ yooyu bu ma ci amee alal dama koy génneel asako yi wurus ak xaalis parce que loolu mook euro dollar CFA ñoom ñoo yem. le fait muy yéeg a ko wàcc loolu changé wul dara parce que le ko muy yéeg a ko wàcc mooy crypto-monnaie yi euh, loolu moom ak euh, le fait que dollar bi euro bi di di changer maanaam seen cours maanaam li muy jar muy changer ci marché bi ñoo képp beneen bi ci des moom mooy le fait que muy euh, yéeg a ko wàcc tamit mën nañ koo gam-gamle ak marchandise léegi au moment où maanaam ba nga xamee ne Euh, wurus xaalis liñ ciy génne ci euh, ci njëg ci ci ci azaka moo ak li ñuy génne ci marchandise ci azaka ñoom ñoo tolloo kon bu boobaa loolu tam doom influence ndax marchandise bu ne mën na yéeg ko wàcc bu dee crypto-monnaie da nga ko considérer comme marchandise aussi noon la tamit maanaam kon noo ko mënti xoole angle boo ko mënti xoole c'est la même chose da nga koy génneel azaka su toogee at ba at da nga koy génneel deux virgule cinq pour cent bu fekkente ne da mais boo koy génne da nga koy génne ci valeur waa dëkk bi li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy allahuma ba mu des nag ki nga koy jox tamit moom mën na koo utiliser en tant que cryptomonnaie euh, léegi kon loolu mooy euh, benn masala bi ñaareelu masala bi moom mooy su ma yoree ay part d'action ferme maanaam euh, en tant que parce que waxoon nañ xulta maanaam ki maanaam mooy su dee man sama bopp man ak euh, keneen ñu ñoo bokk entreprise bi créé ndoo ko defandoo ci suñu alal et cetera bu dee peut-être que ñoo ci defandoo suñu liggéey wala ñu embauché ndoo et cetera loolu euh, loolu leeraloon nañ bi ñuy gis xul pay yéen a ngi koy ci jotaay bi njëkk samp di ci wax ci affaire asaka bi mu nekk rek ñaareelu jotaay bi waaye yaakaar naa sax ci jotaay bu njëkk bi la ndax ci jeexitalu jotaay bi la war loolu waxoon nañu li nga xam ne moom moo ci aju mooy ñi nga xamante ne Eh, ay ay associé lañu maanaam pour mën a créer benn entreprise et cetera ñooñu loolu mu waxoon nañu mooy ne entreprise bi ci bopp mooy génne mooy génne azaka eh, ba mu des su fekkente ne nag jur la su fekkente ne eh, kii bi ay ay ay jur la quoi maanaam mooy ay ay ay ay sàmm maanaam élevage la xar wala nag wala bëy yooyu et te dinañ ci ñëw indi ci beneen mooy ba mu des su fekkente ne loolu pour jaay ko la parce que bu dee pour jaay ko la loolu tamit day yor ak taxawaayu yeneen asaka yi kese euh, tekkantal yi ci aju woon tamit gisoon nañ leen ci moom ci jamono jooju mais ñu ñëw ci su fekkente ne dama jënd ay action euh, bu fekkente ne action yi moom euh, dafa nekk rek comme lu ñu bokk loolu leer na mais su fekkente ne bourse la maanaam comme entreprise boo xam dañ ko ko de bourse lu dafa xaraam nekk actionnaire ci entreprise yooyu noonu yooyu loolu moom dafa xaraam léegi euh, euh, léegi boobaa malgré que dafa xaram euh, te gisaguma ilaa yawmina haaza kenn ci borom xam-xamu diine l'islam bi ku jàpp ne affaire bourse yi dagar na gisaguma léegi <laughs> bien sûr à ñi nga xamante ne dañ naan bourse ñun jànguñu ko ci daara ji bien sûr ñooñu moom ñooñu amul sax avis bay bay wax kii mais ñi nga xamante ne ñoom ay gëstukat lañ ay luñutukat lañ dañoo versé ci xam-xam bi ak usul bi xool luñutu comparé par rapport ak li doon xew jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak tey ak li ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale mbir yi ak borom xam fiq yi njëkk ñi ak mujj ñi ñu doon xoolee mbir yi ak ñu ko doon settantal ñooñu lay wax mais waxuma ñi nga xamante ne ñoom dañuy toog euh, tëral benn téere wala ñaar wala ñett wala ñeent tëral après daal ni euh, lii jàngi wuñ ko woon te daara ja bur xamuñu kooku moom waxaale wuñu ay wax parce que kooku de façon du am avis ci mbir mais même kooku moom sax nee na euh, jàngewuñu ko ci daara kon moom amu ci tamit avis ndax maanaam moom ba tey waxul ne tamit dagan na maanaam kon waxul ne dagan na moom itam mais keneen ñeneen ñi ci des tamit wax ñoom gisuma ci kenn ku wax ne dagan na waaw lool laa ko wax léegi euh, kon affaire euh, bourse même bu dee xaram quand action yi nga am ci entreprise yooyu noonu daf su fekkente ne maanaam ci action yi da nga koy génneel asaka da koy génneel asaka comme asaka yi euh, deux virgule cinq pour cent maanaam comme comme comme bi comme entreprise bi bi nga moom comme entreprise bi nga xamante ne da nga cee bokk euh, mu ñu muy génne asaka deux virgule cinq pour cent maanaam bu dee entreprise bi yëpp mooy génne asaka donc deux virgule cinq pour cent la ñuy génne mais su fekkente ne man dama ci am action kese damay génne asaka selon man li ma moom maanaam pourcentage bi ma am ci biir mi ci laay génneel asaka euh, loolu euh, bu ma ci génnee asaka deux virgule cinq pour cent su dee damay recevoir ay dividende tamit maanaam ci dividende yooyu laay génnee asaka maanaam euh, kon bu boobaa du ma génne asaka ci entreprise bi en soi mais comme damay recevoir ay dividende maanaam mooy bu at bi jeexee eh, ba ñu xool compte yi ñu xool ñaata lan am ñu daal di jël ci koppar yi daan ne yow léegi am nga ci nangam ñu ma xam exactement ñaata la am loolu bon dividende lool la comme niñ koy waxee a dama koy wax sous le contrôle des économistes yi wala ñooñu wala wala voilà comptable yeeg yooyu bon mais voilà léegi kon loolu ci lay jëmee ask voilà kon loolu ci ci ci ci ci ci moo aju woon ci li nga xamante ne moom mooy asakay entreprise yi Eh, yeneen yi ci des yaakaar naa ne ah, ah, ah, cas yi ñu tudd yëpp boobu ba léegi eh, ku ci yaakaar naa ku ne war na ci mën a gis benn moom ci boppam maanaam moom fan la war a dugg quoi voilà par rapport ak loolu parce que aussi loolu lu important la maanaam ku nekk di xam fi nga dugg quoi et que euh, donc salarié bi ki nga xam ne salarié la moom day xool rek par rapport ak li mu yor ci xaalis moom loolu rek lay xool voilà li mu yor ci xaalis lay xool. maanaam bu dee dafay def ay épargne day def ay et cetera voilà kooku moom par rapport ak yooyu lay xool wala boog li muy recevoir bu dee par exemple kooku day gis ne xanafi yi rahmatullah ñoom dañ koy wax ne na génne azaka bu jot comme li ma li ñu waxoon ne ñoom euh, xawlu bi maanaam wër-wër gi dañ koy jàppee ci début bi ak fin bi euh, fuqaha maliki rahmatullah ñoom tam seen teqatal gi ñu ci defoon gis nañ ko euh, mais comme li waxoon ne kooku duñ ko génneloo azaka parce que duñ ko génneloo azaka ci jëmmi salaire bi kese kese kese parce que affaire bi du toog comme du toog duñ ko génneel azaka mais fi ñu koy génneel azaka mooy su fekkente ne euh, xawlu am na maanaam mooy maanaam nisaab amoon na ba pare taxaw na at bi yëpp kooku dañ koy génneel azaka euh, kooku tamit gisoon nañ ko wallaahi alhamdulilah euh, wan bu des cas de figure ban ñu dugg ci beneen mooy az-zuru' mbay ak ak ak Euh, mooy les conditions voilà <coughs> ñooñu euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëpp maanaam dëppoo nañ ci ne dañ leen di génneel euh, azaka voilà comme nga xamante ne borom subhaanahu wa taala moom la wax mu naan baax a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa huwa alladhii ansha'a lakum wa huwa alladhii ansha'a lakum jannaatin ma'ruushatin wa ghayra ma'ruushatin wan naxla muxla muxtalifan ukuluhu wa zaytuna wa rummaana mutashaabihan wa ghayra mutashaabihin kulu idha kulu min samarihi idha asmara wa aatu haqqahu yawma hasaadihi wa laa tusrifu innahu laa yuhibbul musrifin sadaqallahu al-azim moom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala moom moo leen sosalal ay tool ay tool jannaati ma'ruusaati wa ghayra ma'ruusaati yii nekk ci ay tund yu kawe yeneen yi nekk nekk yoo xam ne dañoo tàllalu maanaam nekkuñ ci tund yu kawe wan nax la tàndarma yi moo leen wa zara ak yeneen mbay yëpp nga xam ne damay bay di deqi et cetera ak di góob wa zaytuna ak zaytun mooy euh, olive wa rummaana ak rummaan mooy grenade yëpp maanaam bon ci wax doon na xam duna muxtalifa dañoo wuute ay ñam maanaam boo leen dee lekk li ñuy saf dañoo wuute Euh, zaytun ak rummaan mu ne yenn yi mutashabihan wa ghayru mutashabih yenn yi dañoo nuroo yenn yi nuroo wuñ maanaam da nga gis ci même même même même même même li lekk maanaam même benn fruit nga gis par exemple fruit boo xamante ne day am ay variétés yu bari voilà am yoo xamante ne nag moom variété taxu taxu ñoo kii noonu nuroo wuñ trop euh, mu ne nag kulu min samarihi iza asmara lekk leen ci meññeef ci su meññee waaye wa aatu haqqahu yawma hasaadihi joxe leen Euh, azaka ji ci wax bi soo wax nañ ne azaka dafa tudd nafaqa dafa tudd euh, sadaqa dafa tudd lan euh, xaq wa aatu xaqahu yawma hasaadihi bisu góob gi wala tusrifu te bu neen yàq ndax buur yàlla subhaanahu wa ta'aala bëggul ni yàq aaya boobu mën nañu mooy dalil bi gën a màgg ci aaya alquran yi wax ne dañuy génne azaka ak suñu aaya bi ñu ne wa aatu haqqahu yow mais mais kii wa fi amwaalihim haqqun ma'luum que meññeef yi ci alal yi la bokk parce que en réalité am na tamit beneen aaya dina ñëw ci ci ci liñ bëgg wax fii nii en réalité ndax lu tax bu bokk ci alal ci suñu aaya bi en fait il faut ñu comprendre que tamit que ni borom subhaanahu wa wala nañu wax aaya bi pare beneen aaya bi moom mooy. bi borom subhaanahu wa ta'aala naan yaa ayyuhal la aamanu am min tayyibaati maa razaqnaakum wa mimmaa a lakum min naa ard te yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu na ngeen di anfiqu gis nga maanaam maanaam mooy te baatu nafaqa comme ni ñu gis al infaq dañ koy tuddee azak azaka boobu ci li tey ci li ñu leen moom mooy euh, commerce yi et cetera entreprise yi nga xam te ne moom lañ am te lépp dagal euh, sànq bi ñu doon wax précisément maanaam même bu dee dafa xaraam. ci bourse yeeg yooyu dañ koy génneel azaka ndax benn masal maanaam point benn la rek mooy ne yi nga xamante ne mooy alal di ma nangu fukk ko tooñ nit du dugg ci justice bi et cetera e, nax ko sàcc ko yooyu yooyu loolu du ci génn azaka parce que alalu jàmbur la mais yii nga xam ne daf xaram ne ni ma ko amee moo xaram rek mais too mais àqu keneen aju ci loolu moo tax ñu ci génn azaka maanaam euh, point boobu dama fàtte woon waxaale mais heureusement que dellusi nañ ci aaya bi ñu beneen bi ci des kon mooy ak li nga xam ne mooy li di ak boobu mimma akhrajna lakum minal ard ak li nga xamante ne moom lañ leen di génneel ci suuf si te mbay mi et cetera da ciy dugg ak après trésor yi ak ak mine yi ñoom ñoo ci bokk tamit kon mbay dañ koy génneel asaka léegi suñu aaya bi ci ni mu koy tegtalee mooy ne alal alal mooy maanaam euh, bu ñu ko xoolee euh, d'ailleurs ci yi ñuy génne asaka boo xoolee alal en globalement du quel que soit maanaam ak lu mënti xew ak jamono yi nu mu wër wër wërloo ak lu bërëb yi nu ñu mënti mel da ngay gis ne alal du génn forme yi nii nga xamante ne moom la ñuy génnee asaka euh, li ci ëpp euh, alal ci loolu lay aju voilà ci ci yooyu rek lay aju même yi nga xamante ne sax ay pierres précieuses la ay wurus ay ngalam et cetera tout ça kii wurus kii lu euh, pas wurus mais ay diamant ay pierres précieuses yi ay ñoom yeneen zircon et cetera ñoom fer weñ yi. ñoom cuivre et cetera yooyu yëpp boo ko xoolee seen valeur marchande moo tax maanaam le fait que ñu nekk ñu dugg ci oru bu tijaara yi moo tax mais sinon euh, alal globalement yii la yii génn ñu génn asaka voilà euh, kon moo euh, mbay maanaam ñiy bay ñoom tamit dañuy mën a génne asaka parce que am na ñoo xam ne loolu moom ci lañ amee fortune bu réer yi alal bu gi am yëpp ci mbay lañ ko amee te euh, mbay mooy li nga xamante ne comme niñ ko xamee ah euh, loolu daa iman buñ ko defee niñ ko war a defee maanaam def ko bu baax daa iman day day day day jur maanaam day day am jariñ voilà day am njariñ ci non seulement pour sa bopp mais pour ñi ci des léegi tey ñu ñëw ci ka de figure euh, léegi bu ñuy génne asaka ci ci ci ci ci mbay maanaam bu ñuy génne ci mbay comme lii nga xamante ne moom la Seydina Abdullah ibn Amr euh, ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu wax ci xadis bu nekk ci euh, euh, sunan ad-Daraqutni rahimahullah mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne az-zakatu fil hintati wash-sha'iri wat-tamri waz-zabib ne azaka ci ñeenti yi la am mooy maanaam bu ñu génne mbay mooy xinta mooy pepp maanaam pepp dugub mboq euh, blé céréales ko quoi exemple sha'ir euh, mooy ñoom ceeb bien mooy orge euh, ak tamr mooy raisin raisin boobu raisin sec ñeent yi mu nekk ci la azaka am te hadith Seydina ci Seydina Abdullah ibn Umar Eh, eh, eh, sayyidina Umar ibn Khattab ci boppam radiyallahu anhu ba tey ci mu ngi ci Sunan ad-Daraqutni rahimahullah moom mu ne sanna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam as-sadaqa wala zaka fil xintati wa sha'iri wa zabib wa tama Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa sunnaal dafa yoonal azaka ci ñeent yi maanaam mu tudd même ñeent yi nga xam ne moom la ñu waxoon naka noonu sayyidina Euh, Muaz ibn Jabal bon Abu Burda doomu Seydina Abdullah ibn Qays radiyallahu ta'ala anhu muy Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu daal di wax tamit moom mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu yónnee Seydina Muaz ibn Jabal ak Seydina Abdullah ibn mooy Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anhu bi leen yónnee Yemen euh, di leen wax nañu génne azaka dafu na leen wax ne ne nañ ko génnee maanaam boobu xadis euh, boobu mi ngi ci Mustadrak bu imam al-Hakim rahimahullah Euh, kon euh, léegi borom xooxal yi rahmatullah alayhim comme que ñeent yii la ñu ci la ñuy génnee azaka loola tax borom xooxal yi rahmatullah alayhim wuute d'accord ginnaaw bi ñu d'accord ci ne dañ koy génneel azaka mooy mbay bi mais est-ce que mbir mi ci ñeent yi rek la fuqaha zahiri yi kon ñeenti wax ñoo wax bu njëkk ji moom fuqaha zahiri yi rahmatullah alayhim am na ñenn ci ñoom tamit ci boro xooxal yi ku mel Sufyan Sa'id as-Sawri ak ñeneen rahmatullah ala al ñoo xam dañoo jàpp ne azaka ñeent yi maanaam ñeent yi rek lañ koy génne azaka d'ailleurs bi nga xamante ne Seydina Omar radiyallahu anhu dafa dañ ko waxoon ne ko nañ génne euh, azaka ñu ne am nañu grenade bu bari am nañ grenade bu bari nañ ci génne azaka dafa ne déedéet Yonent bi sallallahu alayhi rek la wax nañ ci génne azaka maanaam kon comme quoi yi nga xamante ne kon dañuy génne azaka ci ñeent yi la la aju ñoom loolu lañ jàpp euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa euh, Euh, maaliki yi ak shafi yi rahmatullah alayhi mooy ñaareel wax ñoom dañoo jàpp ne euh, déedéet azaka kat dinañ ko génnee ci lu ëpp ñeent ñi parce que ñeent ñi daf fekk ne euh, fi yent bi sallallahu alayhi dëkkoon yooyu mooy yi ñu fa daan bay di gën a bëri mais tegtalewul ne ñeent yooyu rek la ñu war a génnee azaka maanaam li nga xam ne moom la ñuy génnee parce que xenta maanaam même bu fekkente ne céréale la ñu de manière mais blé la la ne maanaam dëgg-dëgg koy faral di di wax kon euh, mais euh, kon yeneen yi ci des maanaam nit ki lu tax waru cee mën a asaka te parce que jamono yonent bi sallallahu alayhi ci fi mu nekkee loolu moom tax ñu jën asaka ci yooyu mais euh, comme niñ ko gise woon ci wàllu riba yi lan moo nekk riba ak lan moo mënul nekk riba ci alal yooyu mooy asnaafu riba yooyu fii tamit loolu la maanaam yi nga xam ne moom la ñu génne asaka ci buntu mbay Euh, tamit dañ koy dañu xool lépp lu ñu mën a natt ci biir mais lan la ñuy xool léegi nag fi problème bi mooy mooy bu ñu génnee zahiri yi ak ñi ànd ak ñoom rahmatullah te wax du beru la mais ñi nga xam ne ñooy par exemple ci ñeenti ngir yi ñoom bu wax dañuy xob d'accord nañ ci ne dinañ ko génne ci leneen mais lan moom moo tax quoi lan moo tax maanaam lan moom moo nekk ci ci ci yeneen yi ba tax ba ci yii nii ba tax ñu war ci génne parce que ñoom loolu la ñuy xool ndax borom subhaanahu wa ta'ala euh, mooy qiyaas la ñuy jëfandikoo ñoom dañu gis ne sharia dafa ànd ak xikma sagesse donc bu tàqalee maanaam bu tàqalee mbir yoo xam ne dañoo mën a ànd loolu moom moo tax kon dañuy nattale maanaam ñu xool ñi xam ne ñooy fuqaha Maliki ak Shafi rahmatullah ñoom dañoo gis bi maanaam le fait que euh, le fait que ñu koy lekk maanaam mbir mi yii yëpp liñ bokk mooy benn dañ leen di lekk maanaam buñu nee lekk nag mooy ikhtiyaat lañ ci nam maanaam waxuñu aklu rek maanaam mooy dañ koy dundee c'est-à-dire que tey yii mën nañ leen Euh, yii nii nit mën na cee añ maanaam mën na cee añ ba suur voilà suba mu toggaat ci añaat ci wala mu lekkaat ci ginnaaw suba mu añaat ci yii loolu lañ bokk euh, euh, selon d'ailleurs culture yi et cetera nu ñu koy toggee et cetera ñaareel bi ci des bi bokk moom mooy al ittifa mooy dañ koy mën denc c'est-à-dire que yii du lu périssable donc mën nañ ko denc at ñaari at ñetti ñetteel bi ñu bokk moom mooy euh, ci makilaat yi lañ bokk lu tax waxuñu mawzunaat yi makilaat mooy li ñuy pièce li ñu li ñuy nat mesurer mais lu ñu wax lan mawzunaat yi loolu leeraloon nañ ne azaka duñ ci wax mukk affaire lan affaire poids affaire lan lañ ci wax affaire mesure yaa ngi dégg loolu ñu nekkoon kon ñoom ñett yi bokk loolu moom moo tax dañ ciy génne azaka kon. lépp loo xamante ne remplir na ñetti conditions yi dañ ci génn kon yow tey bépp biir boo xamante ne fekk nga ko ci marché bi wala yaa ngi koy bay rek xoolal ndax man ndax remplir na ñetti conditions yi loolu moom moo tax euh, du ñu génne azaka ci fawaakih ak xadrawaat comme hadith bi sax wax na ko laysa fil xadrawaat wala fil fawaakih azaka euh, zaka maanaam euh, wala sadaqa mooy légumes yi ak fruits yi kenn du ci génne azaka légumes ak fruits yi kenn du ci génne azaka lépp loo xam te ne mënuñu koo natt maanaam par volume duñ ci génne azaka ñetteel bi ci des mooy lépp loo xamante ne duñ ko dundee maanaam par exemple am na yoo xam ne mëneef na koo denc mais du du dund comme sump ak comme euh, siddéem yooyu danañ ko dundee danañ ko danañ ko màcc dinañ ko lekk dinañ ko mën a denc lu yàgg mais loolu du du dund maanaam mm, doo ci par exemple voilà loolu moom mooy euh, allah mu xanaa nga ñàkk pexe dëgg yàlla nañu yàlla sàmm euh, kon euh, yooyu noonu duñ lépp loo xam ne tamit tey buñ ko dencee day nëb day yàgg maanaam day day day day yàqu loolu day fruits yi ak légumes yi loolu lañu xaw a nuroo yooyu duñ ci génne azaka ci kaw loolu kon soble duñ ci génne ñoom pombiteer bi ci génne asaka ñoom et maanaam yooyu yëpp boo ko bayee ba pare ay carottes yooyu yëpp boo ko bayee ba pare doo ci génne la asaka wax jii nag dinañ ci ñëwaat ndax mooy bi gën a dëgër insha allahu taala xanaf euh, xanaa bi lay rahmatullah ne ñun ànd nañ ak yéen ci beneen bi ñun li ñu ànd ak yéen mooy euh, d'accord nañu yéen ci li yàgg maanaam li mën a denc ñun d'accord nañ ci ak yéen euh, d'accord nañu ak yéen ci la ñuy natt mais fi ñu d'accordulee ak yéen mooy ne foofu dañ koy dundee déedéet ñoom dañoo jàpp ne euh, par exemple moo tax coton ñoom dañ ci génn avec parce que dañ koy a denc par exemple ñooñu kon ñoom sumb ñoom si boo ko bayee dañ ciy génn avec euh, ñoom daal ci gàttal lépp loo xamante ne daal mën naa denc mën nañ koo denc rek dañ ci génne avec parce que buñ ko dencee at ba at mooy léegi moom nga ndax. Euh, ndax kii alal ci am maal ci tamawul la jóge maanaam maanaam bokk na ci bi mooy li nga xam ne dañ koy mën a moom voilà waaw waye waaye sexu tamanduko mooy lépp loo xamante ne dañ koy mën a moom dañ koy mën a denc at ba at loolu ci la ñuy génnee asak loo xam xamante ne mënuñu ko denc at ba at duñu génne asak léegi loolu boobaa dañuy xool rek matériel mbir mi matière bi est-ce que mën nañ ko denc at ba at su fekkente ne mën nañ ko denc at ba at te du yàqu boobaa dañ koy génneel asak su fekkente nag day yàqu duñ ko parce que ñoom loolu rek la ñu bàyyi xel même euh, yi ñu dul dundee ñoom dañ ci génne dañ ci dañ ci dañ ci génne asaka kon loolu foofu lañu ñu wutee euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom la mooy mooy moom des mazhab ñi nga xam ne mooy eh, eh, ñoom ñooy eh, ñu am précision bu def mais bon dinañ ci ñëwaat incha allah euh, mazhab Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne. Euh, non azaka moom lépp lañ koy amul luñ ci du c'est-à-dire que fruits yeeg légumes yeeg yëpp dañ ci génne azaka parce que comme que euh, azaka euh, azaka ay mbay amul xawlu maanaam amul yaa ngi dégg amul ñu naan da bu ba déwén loolu amul maanaam boo déqee boo bay boo déqee rek après da nga mën ngaa génne azaka maanaam wala nga witt say say say yi nga def voilà sa euh, vendange euh, maanaam nga jël lépp génne euh, dagg rot kii et cetera dajale rek mën ngaa génne asaka kon au moment mi noonu la demee moo tax ñoom dañuy jàpp ne kon loolu yëpp dañ génne asaka amul ñu ne ba pare aaya bi ñu njëkk a tudd yéen a ko fàttali ko mooy borom subhaanahu wa ta'aala mooy wële bi moom moo def. ay ay tool anca ak jannaatin ay ay tool yoo xam ne ma'rushatin yéen ci kaw ay tund lay nekk wa ghayru ma'rushatin ak yu nekkul ñu nekkul ci tund mu ne ñu ne aay boobu xoolal dafa tee teg ne wan nax la tàndara wa zara mbay mi lépp lu dugal wa zaytuna dugal na zaytun mooy olive euh, wa rummaana ak grenade yi te lool ay fruits la kon tudd na yi nga xam ne dañ koy bay muy dugg ci suuf si ñu koy bay nii tudd na tàndarma yi nga xamante ne ci ay at lañ koy bay tudd nga xamante ne ay ay ay ak ay légumes voilà boo xoolee zeytun eh, légume la gën a jege euh, euh, rumman mooy eh, euh, grenade fruit la te aaya boobu moo ne kulu min samarihi iza asmara wa aatu haqqahu yawma hasaadi kon bis bu meññee meññee la lekk leen ci Euh, euh, ba pare wa aatu haqqahu yawma hasaadi te ngeen joxe azaka bi bis bi ngeen di góob te yii yëpp la tudd ba pare doo wax loolu moo tax ñoom dañoo jàpp ne dañuy génne azaka loolu moo tax euh, al-Qaadi Abu Bakr ibn al-Arabi rahimahullah ci ngënk fuqaha maliki yi la bokk rahimahullahu taala ci imam yu mag yi sax ci Andalu yi mais dafa ne amma Abu Hanifa amma al-imam Abu Hanifa rahimahullah faqad ja'ala hadhihi al-aya mir'atahu fa absaraha imam Abu Hanifa rahimahullah aaya bii la jël def ko seetom daal di gis dëgg maanaam moom kon euh, loolu moom moom lool la jàpp ne li imam Abu Hanifa wax moom Hanafi yi rahmatullah li ñu wax noonu loolu mu muut et que kon lépp la ñu asaka waaye loolu fu doon ne euh, xadiis yi tuddoon di wax ne asaka ci yii rek lañ koy génnee ba Seydina Umar radiyallahu anhu ñu ne ko am nañu rumman euh, grenade mu ne non kon bu déedéet loolu kenn du ci génne azak yii rek la ñuy génne azak bu dul woon euh, la fekkee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne fruits yi ak légumes yi kenn ci génne azak kon wax ji day gën a mais nag la doo doo ci loolu la ñuy génne azak moo tax xanaf yi rahmatullah am ñoom dañuy jàpp ne même ay comme ni bu ma doon defar ay euh, canne à sucre ñoom ñoom ñoom ci génne azak ñaam bi lenn nag yëpp dama ci génne azak Euh, ba mu des yenn rek lañ ci génne mooy li nga xamante ne maanaam dama koy bay mais euh, jëmmi mbay mi rek taxul woon ma wut ma def ko comme par exemple bu ma bu may def ay reboisement ci benn terrain ngir mën ci am ay matt par exemple ngir mën a mat wala bokk ngir mën ci wut ay ñeg lu ma mën a ñege euh, wala yeneen ak yu mel noonu daal loolu du ma ci génnee asaka mais su dul loolu dañuy génne asaka yeneen ci yeneen yëpp bu dee xanaa bi lay rahmatullah kon ñoom xam gis nañ par exemple ñoom xaal dañ ci génne azaka ci euh, doom yi maanaam doom yi ci biir dañ ci génne azaka léegi euh, kon mazhab bi nga xam ne moom mooy bi ñu wax ne mooy li gën a wér incha allah mooy mazhab bi mooy mazhabu Hanaabila mooy mazhabu euh, Maaliki ak Shaafi'i rahmatullah alayhi mooy ne ñetti conditions yi la mooy li ñu lekk la ñett ñaareel bi mooy dañ ko war a natt ñetteel bi mooy dañ koy dañ koy dañ koy mën a denc maanaam dañ koy mën a denc dañ koy mën a natt dañ koy lekk di ko dundee mooy ñett yi léegi nag mu des euh, ñoom wuti nañ seen biir par exemple euh, Maliki rahmatullah am na benn tekkantal bu ñu am ñoom mooy ne euh, yi nga xamante ne comme par exemple olive ñoom zaytun ñoom dinañ ko génneel azaka parce que lu tax parce que dañoo jàpp maam lépp loo xam ne bu ñu ko nalee day génne diwlin après dañ koy génneel azaka maanaam bu ko nalee parce que diw gi après dañ koy mën a denc loolu moom moo tax moo tax ñoom yooyu dañ koy génneel azaka ginnaaw lii yëpp jeex na ne yii dañ leen di génneel parce que xanaf euh, yi ak xanaa bi lay yokk nañ ci par exemple euh, lem ne ñoom lem dañ koy génneel parce que voilà xadis euh, yi ñu ci wax nag comme ni nga xam ne noonu la ko fuqaa xanafi ak maliki kii maliki ak shafi'i rahmatullah ci waxe amul xadis bu ci dëgër maanaam benn xadis am na ay xadis ci wax mais xadis yooyu benn wéru et comme Seydina Omar ibn Abdul Aziz wax am anhu imam Malik indi ko ci Muwatta ne euh, euh, lem kenn ci génne asaka euh, xam nga lu tax ñoom ñële maanaam ba pare lem lem dañ koy bay xam nga maanaam da ngay ñëw teg say grillage teg ruche yi ni ñu ko tegee noonu nga tege ko place yoo xam te ne day tax yamb yi bu ñu ñëwee bu ñu lekkee ba pare day ñëw teg ko ci maanaam mooy naka la tuddati <laughs> épiculture la yaakaar naa. su ma jumul baat bi noonu la mais maanaam euh, voilà mais léegi nag loolu ñoom dañ ciy génne azaka mais ñoom liñ ci génne azaka euh, nisaab bi bu dee nisaab xanafi yi amuñu bu dee xanaa bi lay rahmatullah ñoom am nañ ko ñoom li ñu génnee euh, lem mooy kii juróomi wasak juróomi farak plutôt benn farak mooy ñetti saa Euh, ça deux virgule quarante trois litres la mooy deux mille quatre cent trente millilitres euh, voilà ñoom ñoom loolu la ñuy génnee azaka am voilà euh, comme ku mel ne al-imam Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani rahimahullah ci Hanafiyya moom fukki la ci génne maanaam fukki fukki farak donc donc nekk soixante douze loolu lay génn loolu moom mooy bi ci ñoom genn wàll gi nag moom mooy nisaab bi ci Hanafiyya ci Hanabila yi rahmatullah mais. mais xaqiqatan euh, comme li imam Malik wax rahimahullah xamuñu kenn ci mag ñu njëkk ñi ci salaf yi maanaam saxaaba yi radiyallahu anhum taabi'iin rahmatullahi alayhim koo xam te ne génnee na azaka ci lam xamuñu kon loolu day dëgëral ne lam kenn du ci génnee azaka boo au moment où sax xadiis yi wax duñu wérati euh, léegi ñu ñëw ci léegi bu fekkente ne azaka boobu nisaab bi lan la nisaab bi lan la azaka yi azaka nisaab am na nisaab waaw wala déet xanafi yooyu rahmatullah ñoom wutal ko nisab maanaam gis nga ko xanafi yooyu loo bay lu mu tuuti tuuti tuuti dañ ci génne asaka euh, te buñ xoolee xanafi yooyu boo xoolee ñoo gën a yaatule liñ mën a kon comme ñoo gën a liñ mën a génne asaka soo ko seetloo day gis ne kon euh, ñoom pauvre bi day gën a day maanaam ki nga xam ne mooy jël asaka moom day mën a am lu bari la a jot voilà loolu day dellu si ba tey ci ne doon wax ne ñoom nguur gi seen nguur bu ñoree nguur nguur gi euh, ci seen mazhab maanaam dañuy gis ne euh, ndóol gi maanaam dañuy gën a xeex inégalité sociale bi parce que euh, li ñuy génneloo nit ñi asaka day bari te te voilà beneen bi ci côté ñoom amuñu ni c'est-à-dire que lu ma bay lu mu tuuti tuuti tuuti dama ci war a génnee asaka alors que ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci des ñoom ñëpp dëppoo nañ ci nisab bi comme ndax hadith sayyidna Abu Sa'id bu khudri radiyallahu anhu bi ñu waxoon laysa fii ma duuna xamsa ah, xamsa awsuqin ah, sadaqa ah, ñëw na tamit ci laysa fii ma aqalla min xamsa awsuqin sadaqa maanaam mooy juróomi wasak muy te wasak bu nekk 60 saa la juróom-benn fukki saa saa bu nekk 2,43 litres la donc loolu moom mooy 729 litres moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, sa moom mooy nisaab bi maanaam lu ko gën tuuti euh, du am lan du am. azaka léegi nag euh, xalis boobu euh, euh, léegi mu foofu tamit borom xoxo yu wuute ci beneen masala mooy loo xamante ne par exemple day am xott comme ay pistache comme gerte comme yu mel noonu xam nga yooyu dañuy am xott nan la ñuy xamee ni maam la lan la ñuy génnee azaka bu dee xaraf yi amul ci problème mais parce que ñoom comme loo mënti bay lu mënti tollu doo génne azaka ñeneen ñi ci des nag ñoom dañuy génne azaka ginnaaw mais attention Euh, li ñu natt ci saa boobu euh, mooy saa bi euh, pour ñu wax ni ñu koy génnee maanaam li ñu génnee azaka maanaam ni koy natte loolu foog saa yi bi ñëw maanaam bu dee ci nguurul saa bu dul loolu nag moom ñu ñëpp ku ne yaa koy defal sa bopp wala boog ñu wut ku ñu ko defal mooy estimation mooy mooy day day def xaalis kooku day def benn estimation bu defee estimation daan ne sa tool bii kat gis naa ne nangam yu bari ko lay def. voilà wala voilà nangam daal la yor ci litre mu daal koy xool daal koy nat expert day day da ci am expertise nag parce que day am habitude du gis par exemple bu dee garabu tàndarma bu xoolee care yi ni mu mel rek wala daad di xam ne kii da ci génn sax nangam la wala bu xoolee euh, bu bu bu bu wàqee suuf si gis gerte gi daal ne ah waaw daal dem wàqi feneen fële dem wàqi waat feneen daal di xool gis ne euh, gerte gi kat lii mën nañ ci génne Euh, bu ma estimer tool bi yëpp xool ñaata hectare la xool ni affaire yi rangé woo ak ñaar nan la occupé woo ak xool ni gàncax gi saxe moom mu daal di xam à près maanaam ñaata la ñu war génne affaire kooku à partir de moment loolu foofu la ñu wax te wax waxtu wujubi sadaqa waxtu wujubi sadaqa foofu lay am mooy sarax kii asaka jamono jooju lay war léegi nag mu am waxtu ixraaji sadaqa waxtu wi ñuy génnee asaka bi mooy bu ñu bàyyee ba ba mbay mi baax et léegi nag saa yi bi kañ lay ñëw saa yi bi moom suy ñëw bu ñëw mukk avant euh, kii euh, avant muy muy mu leer ne lii day ñor léegi weesu na fu mu yàqu weesu na fu mu yàqu à part de moment boobu lay ñëw euh, bu ko defee mu natt léegi moom su ñëwee day day day estimer bu defee estimation ba pare danaan yow léegi man par rapport ak environnement beeg yooyu bon dañuy tënk par rapport ak environnement bi et cetera. xool tout ça comme ne mu nekkee sunan imam Abu Dawud rahimahullah mais nañ génne ceer bi wala boog au maximum quart bi maanaam quart bi waroo ko weesu c'est-à-dire que euh, moom bu ñëwee moom mooy xool léeg-léeg mu ne nit ki euh, c'est vrai que yow par exemple di nga am euh, cent cent barigo cent barigo ngay am mais ni ma xoolee situation bi gox bi et cetera tout ça yow ñaari bërigo rek laay dindi ci estimation bi kon quatre ci quatre-vingt-dix-huit ci ngay génnee asaka par exemple léegi mu ñëw xool daan euh, waaw bon fii moom dafa bëri ay pauvre ba pare jur gi léeg-léeg dañ fiy jaar euh, ba pare gis naa ne sawaay yow sa njaboot dafa bëri ñi nga war a dundal et cetera ok yow léegi euh, dama lay jëlal kaaru taaru récolte c'est-à-dire que yow vingt cinq bërigo yi yu njëkk yi doo ci génne asaka léegi yeneen soixante quinze bëri yi yow ci loolu laa lay wax ne la lay génnee ci asaka léegi kon euh, dinaa ñëwaat période bi ñu war boobu bu ñu koy génne dinaa ñëwaat nga jox ma vingt cinq nga jox ma euh, ci asaka ci ci loolu léeg-léeg mu xool ne euh, ceer mais mais mais mais mais maanaam mën na may nit ki ba ci ceer bi mais mënul ëpp ceer bi maanaam mënul ëpp ceer bi comme la ndax lan comme li yeneen saa sama wax as-sulusu as-sulusu kasir ndax ceer dafa bari euh, euh, donc ba ci ceer bi ak lu situation lu circonstance yi dramatique quelles que les raisons nit ki maanaam mënuñu ko may lu gën a tuuti ceer bi après bu lool loolu après ku nekk yaa koy defal sa bopp comme amul saa yi amuñ kii amul xaalis yow après yaay defal sa yaay xool par rapport ak liggéey li nga ne ah man sama suñu voilà bon en attendant am il faut ma am yu ma ci lekk yu ma dundee ko il faut que tamit bon ñu ñu fiy eh, di ma ñaan laa may génn asaka bi foo may leen ci et cetera yooyu noonu kooku mu daal koy génn léegi nag bu saa yi bi xasee ba jàll kooku fu ko neexee mën naa sax dem jëndi ji. par exemple bu dee gerte mën naa dem jënd jiwaat gerte li mu xam ne lii lay génne ci asaka bu jox bu dee tàndarma noonu et euh, mais bi nga xamante ne daal moom la moom moom lay joxe moom mooy ci li mu bàyyi nii maanaam lu duróog loolu moom la mën a joxe mënta dem jënd ji beneen variété gerte par exemple wala beneen variété tàndarma léegi euh, euh, su fekkee nag léegi dañuy natt mbir mi ci li muy génne asaka saa boobu kii bi nisaab bi bu fekkente ne luy ko par exemple gerte la par exemple gerte gi soo koy génnee azaka wala dugub wala yooyu dugub bi il faut nga góob ko ba pare maanaam ba xool ne lii su ma ko góobee ba ba bàcc ko ba yooyu yëpp ma am eh, ñaata lay am ci dugub maanaam ci loolu la ñuy génnee azaka ci loolu la ñuy génnee azaka mooy mooy doom bu fekkente ne gerte gi la il ñu dem ba deqi ba bàcc ba def lépp def ko ay naaf ak ay ay ay kii euh, cal yu ndaw ba pare jël euh, yóbbu euh, def da yóbbu ko ci taaraar bi ba ñu dugal ko ba génne ko ñu génne yu bon yi tege ne ba teg yu baax yi yëpp ba ñu xam ne lii la ñu def ko ci saako et cetera wala yu mel noonu yaa xam noo koy defee à partir de ce moment ci loolu noonu lu mu toll loolu ngay génnee azaka maanaam loolu nag ngay génnee azaka bu dee xott la lu am xott la comme yu mel noonu wala boog comme ceeb nga xamante ne ci li muy nekk day am xoot cetera euh, loolu bu dee xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne lépp ci ngay génne asaka maanaam ci ngay xool loolu moomu la ñuy xool ndax mat na lan maanaam ni mu nekk noonu à rek ci ci la ñuy xool ndax mat na euh, nisaab bi su ko matee mooy 729 litres bi da nga ci génne asaka euh, voilà loolu Euh, ñoom noonu lañ koy xoole Maalik ak Shaafi rahmatullah ñoom neneen lañ koy xoole ñoom dañ naan eh, dañuy xool euh, dégg nga fuqahaa Maalik yi ñoom ñoo wax li ma wax nii maanaam mooy lépp noonu rek nañ ciy génn asaka Shaafi ak Hanaabila rahmatullah ñoom ñoo def teqantal bi ma nar a wax nii mooy dañuy xool eh, affaire bi dañ koy natt ko maanaam dañ naan euh, léegi damay jël par exemple potu gerte ma xool ni ko ma xool différence bi am entre mesure bi su ma ko nattoon ci potu gerte ak ci lii maanaam nañu koy mesurer parce que ñoom ci doom bi ci boppam la ñuy génne azaka alors que maalikee mën nañ génne azaka ci ci nañ koy génne azaka noonu ci xott bi mais loolu moom mooy su euh, ko xolli woon tey dootul matati nisab loolu moo tax ñuy wax dootul matati 729 leer mais su ko dee mat moom loolu problème du ci am su su dee buñ ko xoolee dina mat nisab problème du ci am mais su dee su ko xoolee du mat nisab euh, foofu dañu wutee bu dee bu ñu ko xoolee du mat nisab bi nga xam ne mooy ma Shafi'i xanaa bi rahmatullah duñ ci génne bu dee Maliki yi danañ ci génne asaka rahimallahu jamia euh, te li gën a sàmm mooy li fuqaha Maliki yi wax rahmatullah mooy nga génne ci asaka quand même quelque soit nu mu toll au moment où bu ko nattee rek mu mat nisab euh, léegi mu des tamit euh, beneen masala foofu moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci masala asaka mbay mooy Euh, ci lan la ñuy maanaam naka lañ koy génneelee ask naka euh, waxoon nañ ne suñu amee euh, maanaam yéen a bi ñuy wax ci asaka njaay par exemple li ma doon maanaam li nit ki doon bu ñu ci génne asaka tey par exemple nañ supposé kii dafa bay toolam ba tool bi ñor ba wax ba asaka war ko war na ko ba pare mu génn àdduna doom yi ñëw doon mbay mi duñ ci génn asaka déedéet ñoom kañ lañ génn asaka mooy buñ ci waree buñ ko waree ah, buñ ko buñ ko bëggoon a jaay léegi nag boobaa dañuy jaay dañ koy walla foofu ci la ñuy génne asaka mu am tamit kan moo ci génne asaka su dee tool la boo xamante ne suuf si dafa am ku ko moom mbay maanaam mbay mi am ku ko moom maanaam tey man maa yor sama suuf euh, benn waay ma ñëw ma may ko ko wala ma ma ko suuf si wala boog ma luwe ko suuf si wala nañ jël looy kaanu fi biir boobu kan mooy génnee azaka Hanafi yi ñoom dañ ni azaka ci suuf si lañ koy génnee duñ ko génnee ci lan ci gàncax yi alors que Maliki yi Shafi'i Hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne gàncax gi ci boppam ci la ñuy génnee te loolu mooy li gën wér incha allah parce que tey su fekkonte ne loolu euh, suuf si la xataa euh, ba comme li imam an-Nawawi wax rahimahullah ci masala bu dee ci moom suuf si moom daa aale suufam rek ngir nit ki bay ci <laughs> euh, foofu Hanafi rahmatullah alayhim dañ cee wuute benn ci benn gis-gis dañoo jàpp ne non bu boobaa moom effectivement waa ji mooy génne asaka ki bay ci beneen riwaaya kii jàpp ne non kii mooy génnee asaka ki nga xamante ne moom la ñu moom mooy euh, kii kii moom suuf si ba tey mooy génne asaka ndax asaka euh, àqu suuf si la mais loolu euh, moo tax moom am naa wooy daal ne ah kon de baax boobu de ëpp na ma àll sama suuf yow nga bay ci nga jël yóbbu dem man léegi nag man maa wala war a laaj sa récolte bi ñaata la après man ma wëlbatiku daal dem wuti ji lu tollu noonu ma génnee ci asaka waaw ah, loolu nag moom mbaax boobu nag moom mi ngi waaj voilà mais ki kii génn azaka mooy ki maanaam mooy ki bay ki moom mbay mi mooy génn azaka pas ki moom suuf si ba pare nañ xool su su doon ne loolu mën na ne maanaam ne ki moom suuf si rek a war a génn azaka kon kay c'est man ni may def mooy damay yor sama suuf yi sama ay terrain yu bari laay di ko louer pour ñiy bay après man ma dem louer ji benn terrain bu bu may bu may bu may bu may bu may bu may bayee bari et que su heure génn maanaam su ba damay déqi rek léegi sama terrain yi ma loué woon fële ñoom ñooy fay terrain bi ma loué fii maanaam wala boog terrain bi ma bu dee même bu dee benn ñoo toll ah maanaam bi ma loué fii rek mooy fay fee mbay mi du ma ci génne sax maanaam kon noonu lay demee te loolu yanuwul maanaam euh, beneen bi ci des tam kon euh, mooy est-ce que mën naa jaay parce que yeneen bi sallallahu alayhi Euh, dafa tere euh, euh, ñuy ñuy jaay mbay mi maanaam qabla buluwu salaaha comme niñ ko waxe woon laata muy maanaam muy baax maanaam muy feeñ c'est-à-dire que tey su ma yoree sama tool ma bay ci ak lu ma ma bay dugub par exemple dugub bi lépp Euh, laataa muy ñor ma dem woo benn waay wala laataa muy weesu fi muy yàqoo ma woo benn waay def jaay ko ko loolu daf xaram ba mu des su dee dama ko koo jaay pour que par exemple moom mu ciy dundal ay nagam par exemple au moment où moom soxlawul moom nii mu nii loolu la ko maanaam mu bañ a ñor sax noonu la ko soxlawee waaw ba mu des ci cas de figure boobu mais sinon comme li yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam sayyidina Anas radiyallahu anhu ne ko imaginer tey su fekkente ne da jaay sa tool benn euh, sa mbokku jullit Euh, ba pare tool ba yàqu maanaam mooy waroon na ñoon ñorul ñu ngi naan awaaw ah, bu tawaatoon rek benn yoon rek day baax foofu tawul et cetera léegi ci lan ngay léegi fan ngay mën a taxaw pour mën a ba ci am droit wu di lekk am àqu di lekk sa mbo alalu mbokku jullit maanaam amul droit kon loolu moom da dafa xaraam léegi nag Euh, ndax bu yeggee foofu man laata may génne azaka bi mën naa koo jaay maanaam léegi comme day tere ku ko jaay laataa mu ma ko léegi bu ma ba gis ne sama tool bi ñor na wala mu ngi ñor et que fi mu tool moom c'est sûr que mu taw mu tawul ak lépp lépp ci yam tool bi moom c'est bon léegi day day day baax ma dem woo ma dem ma ne léegi damay jaay tool bi est-ce que am naa droit bi loolu euh, li ëpp ci borom koo xam ne fokk xanafi yi maaliki yi euh, ak xanaabila yi rahmatullah am dañoo d'accord ne loolu mën na ne mais ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha o yi rahmatullah am ñoom ñoo jàpp ne déedéet loolu mënu ma koo jaay parce que lan moo tax ñu ne parce que azaka daf ma cee war ko pare ko jaay il faut mu génne ci azaka doog koo doog koo jaay waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam le mu tere rek ba pare mu joyal ko ne dañuy tere rek ko jaay laataa muy maanaam euh, muy weesu muy yàqoo loolu day wane ne kon mën naa koo jaay même loolu mais bu boobaa kan mooy génne asaka bi bu baax kan muy génne asaka bi euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi rahmatullah alayhi ñoom dañ ni kiy jënd muy génne asaka bi ba mu des su fekkente ne dafa tànnloo kan dafa tànnloo waa ji ne ko ah maanaam def na ko ah sawaay euh, asaka ji ma ji nga waroon a génne nag maa koy yaa koy génne wala maa koy génne bañ d'accord wala bo mu dem génneel ko ko ba pare wëlbati ko ne ko sa asaka ji te naa ko léegi fay xanaa bi lay rahmatullah ah, rahmatullah alayhim eh, maanaam eh, kii eh, Maliki yi plutôt ñoom wa Shafi'i moom parce que ñoom dañoo jàpp ne mënta ne Maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne bon même bu dee am na lenn ci Shafi'i yu ci ànd mais ñooñu ci mazhab xanaa bi lay la ñuy ànd après mais li li siiw ci mazhab Shafi'i rahmatullah mooy ne duñ ko a jaay kon masala yi du posé wu ci ñoom nga xamante ne kon ñoom ñooy Maliki rahmatullah ñoom dañ ne non mbir mi ni muy deme mooy euh, ki kii jaay maanaam kii jaay mu war a génne asaka ba mu des su ko chartalee ci keneen ci ba des su ne ko may dama lay jaay mais dama ciy waroon a génne asaka mais nag kon asaka ji yaa koy génne ba mu ne waaw boobaa dina baax. mais xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañ ne ala kulli xaalin kii jaay moo war a génne asaka parce que moom la asaka ji waroon euh, bu boobaa moom day jaay tool bi mooy day dem euh, ba fay jënd maanaam day moo ci génne asaka maanaam mooy génne asaka ji maanaam bu boobaa moom comme jaay na tool bi léegi moomatu ko day dem jënd ji lu mel ni li tool bi am mu génne ko asaka foofu nag mu am benn mbir xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne mën nañ koo génne ci njëg gi ci njëg gi mën nañ ko génne maanaam xool euh, maanaam li ma war a génne azaka lan la war a toll ma dem wut lu toll noonu ci xaalis ma joxe ko azaka mais loolu ñi nga xam ne ñooy jumhur dañ ko bañ parce que dañ ne azaka gi ci alal gi ci boppam lañ ko war a lañ ko war a génnee ci alal gi ci boppam lañ ko war a génnee léegi benn masala rek moo des incha allah foofu la ñuy mooy masala euh, bu may génnee asaka ci mbay euh, euh, ñaata na ñaata laay génne parce que xam nañ ni sàbbeeg yooyu mais ñaata bu boobaa li yenente bi sallallahu alayhi wasallam ma saqati sama awil oyuni aw kaana asar ijam al ashur wa fii ma yundahu nisful ashur hadith sayyidina abdurrahman mala radiyallahu anhu min sahih imam al bukhari rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne lépp loo xamante ne asamaan see koy tawal baax na wala boog sewnde yi mooy dex yeeg wala euh, marigoût ki yi euh, rivières yi et cetera yooyu ñoo koy saxal wala mu nekk asariya mooy loo xamante ne ci nag bi la ñuy jëlijee lay jëlijee rek li muy bay li muy li muy li muy dunde maanaam euh, nga xam ne soxlawul ndox mu bari par exemple Euh, yooyu yëpp ushr lañuy ñuy la def mooy un dixième bi c'est-à-dire kon bu ma amee euh, sept cent vingt neuf litres kese ci mbir mi muy nisaab mu yem ci képp soixante douze virgule neuf litres lay joxe attaque li ci des ma moom lu ma neex def euh, bu ma neexee may lekk lu ma neex def léegi bu ma neexee jaay lu ma neex def mais loolu mooy fu dee mbir mi noonu la demee mais loo xamante ne nag dañ koy arrosé yow yaay arrosé yaay def lépp loolu moom euh, nisfu ushri maanaam mooy un mooy cinq pour cent ñuy génne bu boobaa damay xaajaat soixante dix virgule neuf yi ñaar lu ma am loolu laay génne azak voilà mooy après trente six virgule quarante cinq boobaa ci loolu laay génne ci lay génne parce que baax na euh, loolu nag lañ lan lañ ci bàyyi xel mooy coono gi parce que daa man sharia day bàyyi xel coono gi pour génne azak maanaam man du ma génne azak lu dul li nga xam ne dama cee sonn su lu ma ci so euh, maanaam maanaam le fait que ma mu xëcc ndox di fay par exemple courant di fay ndox maanaam wala boog ma def système goutte à defar yooyu noonu euh, arrosé ko et cetera loolu moom moo tax dama ci génne azak léegi nag lépp loo xamante ne. dañ koy maanaam léegi li may bàyyi xel mooy li ëpp ci at bi tamit loolu lay bàyyi xel mooy loo xamante ne par exemple sept mois damay damay arrosé mais six mois euh, cinq mois ngi ci des ci at bi euh, day taw bu boobaa dama du euh, kii bi lay génnul asaka un vingtième bi maanaam mooy cinq pour cent mais loo xamante ne contraire bi la tamit bu boobaa maanaam mooy sept mois lay taw wala boog sept mois dafa am dex gi daf fii ne di romb et cetera yooyu du ma ko soxla def dara euh, yooyu boobaa ci at bi du ma ko du rek azaka lan azaka yi hmm? un dixième un dixième lay génne azaka même bu dee cinq mois yi ci des man maay arrosé bu dee ñoom ñaar ñoo tolloo nag léegi bu boobaa damay damay damay damay damay dama leen di boole maanaam euh, maanaam mooy eh, digg maanaam mooy sept dixième lay doon maanaam moom la moom lay gën wala voilà maanaam en tout cas mooy bu ma boolee un dixième ak un vingtième mooy wala cinq pour cent ak dix pour cent wala mooy sept pour cent sept pour cent lay génne asaka wala sept voilà euh, wala sept virgule cinq pour cent ci lay génne asaka sept cinq cent ci lay génne asaka mooy bu dee six mois six mois la euh, kon loolu moom moo nekkoon azaka yu zuur wa waxtima euh, ci jotaay bii di ñëw incha allah ñu daal di gis li xam ne moom mooy bi bi ci des moom mooy euh, azaka yu jur gi mooy bahimatul an'am suñ ci paree incha allah ñu tëj ba ba ba déwén incha allah ñoom foofu.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 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينفره كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون